أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ah, jeexaloon nañu li jëmoon ci wàllu wufuud yi muy délégation yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu walminna gisoon nañ ci yenn li ci ëpp jotuñu woon koo gis waaye tuddoon nañu ko bi ñuy gis te junjuleen ci boroom alxila xilaasu dahabi ah, fi sirati xayril arabi alayhi salaatu wassalaam wax muy acheikh alxaaji malik alayhi ridwaanul malik te gisoon nañ tamit li nga xam ne moom la ki mu jële woon daanaka limu indi ci bunt boobu yëpp daal imaam zeynuddin al iraaqi newoon sëriñ al imaam al xaafiz ibn xajar al asqalaaniyu raxmatullahi alayhima la mu fa indi it gis nañ ko tudd nañ ko liir nañ ko waaye tekkiwuñ ko daanaka même chose la rek li al Seyd al Xaaji Malik indi foofu radiyallahu anhu mu ne woon bunt bu am solo muy bunt boo xamante ne nii gisoon nañ ne buur yàlla ni mu doxale diineem ji diine ji nga xam ne alayhi salaatu wassalaam bam ciy woote biir Makka nit ñi dañ ko doon daw waaw woo Qurayshin waa Quraysh faalewuñu ko bal xaarabuhu wa azzabuhu wa azzabu man amana bihi alayhi salaatu wassalaam ñuy fitnaal ñi ko gëm di fitnaal ñi nga xamante ne nii moom alayhi salaatu wassalaam ci boppam ñu ko doon fitnaal daanaka ku gëmoon sax doon ko nëbb ba waa Quraysh bañee mu dem Taayif ànd ak Seydina Zayd ibn Haarisa ah, waaye gis nañ ne mu mujj woon mu ñibbisi moom alayhi salaatu wassalaam ne naa tànte xool ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñëw ci kaaba gi di agsi ak foire yi fa doon ak marché yi ku mu proposer rek daanaka nga bañ lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi masula dañ di yaakaar ndimbalul yàlla joo xam ne du dog nit ñi di ko daw ñii ñu mu leen di woo ñu koy jànne ñooñu ñépp la suñu boroom wëlbati seeni xol moom mi nga xam ne mooy muqallibal qulub ba ci jamonoy délégation yi ña ko bon bañal ak ñeneen ñu dul ñoom wommatu di dox ay kilomètres jóge dëkk yu sori min kulli fajjin amiiq yastajibuuna yastajibuuna li rasulillah di ñëw di wuyul si ndaw yàlla lee alayhi salaatu wassalaam ci butoonul arab yi ñuy jóge fu ne comme ni ko suñu boroom tuddee ci idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diini llahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba ñu gisoon délégation yooyu ak seeni wuute ak ku nekk ak na lay suñu daal na mel waaye ku ci ñëw fek yonent bi alayhi salaatu wassalaam zul karami boroom teraanga da tuub si ngeen ñëw di ñibbi mën a jël leen jox utal yaa Bilaal jógal nga jox leen yaa Bilaal jógal nga jox leen ñu daldi leen jox loolu lépp di lu yéeme muy teraanga gam leen doon defal nga xam ne ñoom buñ ñëwoon moom moo leen doon jox am na nag ñenn ñoo xam ne ba ñëwee ñoom dañu ëndaale seeni kado waaye teewul ku ñëw boo tuubee bay dem mu am lum la jox xamal leen seen diine wala boole leen ak ku leen du xamal seen diine comme ni mu yónnee yebale ki nga xam ne mooy aminu hadhihi al umma seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu taala anhu wa ardaa boole kook waa Najraan kon ñu gisoon bunt bii mu doon kon bunt bu ama am solo ah contrairement yeneen yi defuñu njàngat yi dañ koo xaw a dugal ci biir te attardé wuñu ci comme niñ doon def bàyyi ba finir daldi koy def parce que dañoo wuute waaye walillahi alhamdu wal tey insha allahu taala ma alxabibi almustafa alayhi salatu wassalaam ñu war a continuer fi nga xam ne ci ñu ne ci l'an dix muy sanata ash min hijratihi alayhi salatu wassalaam l'an dix ci gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa loolu euh, jataay bii ñu génne doon wax ci wufuudul jinni yi euh, maa ngi ko doon dégluwaat waaye dafa am benn rectificatif lu ñu ci war a rectifier loo xam ne dama koo dégg muy ci wàllu xadiisu mawlaana ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xamante ne moo doon wax ci keroog laylatul jinn muy imaamu az-Zuhri boobu nga xam ne danoon axbarani abu Usmaan ibn Shayba al-Xuzaa'i annahu sami'a ibna Mas'uudin yaquul radiyallahu anil jamii' mu ne woon moom abu Usmaan mu ne say imaam az-Zuhri mu ne axbarani xabaare na ma abu usman ibn shayba alxuzaa'i abu usman di doomu shayba alxuzaa'i mu ne dégg na al imaam ibn mas'ud yaquul mu na bi muy wax ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li ashaabihi wa huwa bi makka man ahabba minkum an yanzura al laylata athara al jinni falyaf'al mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa mas a wax benn bés fekk mu ngi woon makkatal mukarrama fekk mu ngi woon makkatal mukarrama mu ne tey képp koo xam ne bëgg naa gis jeexitalu jinne yi na ko def nee mu ànd ci nee mu kenn àndul ak moom ba mu des man nee na ñuy dem ba benn ba ci kaw makka mu rëdd xattali bi rijlihi xattan mu rëddal ma ak tànkam benn rëdd summa yi mu digal ma ne ma toogal fii après mu dem mu jàngal leen alquran fa ghashiyathu aswadatun kathira voilà fii aswada man maa ngi bi ma koy wax wisaada laa doon xalaat maa ngi naan njege naay mais déedéet du loolu aswada déedéet du wisaada aswada mooy ay jaan yu ñuul yu ngand yooyu voilà loolu na ne fa ghashiyathu aswadatun kathira ay jaan yu rëy xaalat bayni wa baynahu hatta ma asma'u sawta ñoo dox sama digganteeg moom ba déggatuma baatam voilà aswada pas ay njegenaay wala yooyu déedée du wisaada mais aswada mooy jaan yu rëy yoo yëlate ñuul waaw loolu rectificatif la woon boo xam ne bi mu ko déggee ñu ne lii foog ñu euh, leeral ko bala ñoo jàll tey insha allahu taala tey nag kon ba léegi ci l'an dix ndax euh, délégation yi ñu jóge dafa laal gis nga fi mu tàmbalee yépp mais l'an neuf la ëppee mais ñu ngi woon ci l'an dix parce que ay ghazwatu euh, Tabuk yooyu yëpp gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu gis lu am sol muy ñuy gis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yónni lenn ci saxaaba yi ilal yaman di leen yónni yaman ah, partie bii insha allahu taala ni ñu koy defee mooy lii euh, parce que lii nii l'an dix lañ ne l'an dix lañ ne mooy avant xajjatul wadaa mooy événement yi xew avant xajjatul wadaa la ñuy gis xajjatul wadaa fii dil xijja sanata ashr xew ci dul xijja muy atu tabaski mi ñu ne nii tey le 31 tey le 30 30 tey le euh, non tey le 29 le 29 voilà tey le 29 mois dul xijja 1439 mu daal di tombe ak le 10 décembre lundi 10 décembre 2018 euh, kon mooy zul xijja boobu ci dixième année bi ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aje muy genn aj gu mu masa aj moo tax ñu naan ko xajjatul wadaa buñ ca ñëwee dinañu gën a yaatal insha allah ci bunt boobu ak lu tax ñu koy woowe loolu waaye Euh, bu boobaa dina am yeneen yu ñu leeral voilà mais pour l'instant mooy xew-xew yi l'an dix la xew mooy ci feewu at mi comme at ni muy xewee ci feewu at mi mooy dernier mois Dhul Hijja fii nag ñu war a gis kon xew-xew yi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam dafa xew ci dundam ci l'an dix gis nañ lu ci mel ni wufuud yi di ñëw délégation yi ni ñu bariwee di ñëw ak yeneen yu ci xew yoo xam ne yu ama am solo la yooyu nag daf ci bokk yónni bu mu yónni ay lenn ci saxaaba yi yónni leen yaman avant xajjatul wadaa avant xajjatul wadaa ah. li ma doon wax sànq mooy buntu bi fii nii liñ fiy gis ci yoon ci yoon de bu dul woon masala fiqh yi ci yi ci aju mooy ne euh, euh, dernière partie bi lii nii lii fii ñu tollu nii xam nga vague bu mujj biñ dugal mooy vingt-neuf mooy kon trente la siira bi yem mooy bu dul woon mas masailul fiqh yi ñuy gis te dafa yaatu waaw ndax dañuy gis ci xew-xew yii ñu war a gis ni buntu bu rëy rëy rëy ci al ahkaamu shar'iyya ci attey yi nga xam ne farata yi nga xam ne fara min fara'idi diin ci farataay diine ji la yoo xam ne loo farata boo xam ne bu màgg màgg màgg la ëpp naa réere te ëpp naa sàggane te xam ko takk ko nekk loo xam ne lu ràññeeku la rawatina ci koo xam ne yow yow daf laa mbir mi daf laa concerné walla sax nga nekk koo xam ne sàkk ko tu xam-xam nga kooku day ràññeeku ci yow nga xam yooyu bu dul woon loolu bu dul woon ah euh, masala yooyu ñu war a gis ndax ab téere la ab téere la on va faire on va seet daal yi nga xam ne bon amaana suñu jamono jii en tout ñu bari dinañu ko euh, dina tontu seeni soxla waaye sinon affaire bi ngandum téere la ah. te ci xew-xew yi lay génne budul woon loolu budul woon loolu bu dul bu dul woon loolu noonu ah mooy ne kon siira bi mënoon na yem ci mënoon na yem ci trentième vague bi muy trente waaye waaye insha allahu taala dinañu jëlal ay quelque ay kii quelque ay affaire quelque quelque dinañu jëlal ay ay ay ay jataay insha allah insha allah waaw pour l'instant léegi loolu mooy lan kon mooy affaire bi kon niñ koy doxale loolu la mooy dañuy gis mas ah, dañuy gis dañuy léegi ni muy demee mooy nii lay deme dañuy gis nettali yi ba pare waaw ñooñ mu yónni ak lan la leen yónni ñu jël riwaaye yi di jël riwaaye yi di jël riwaaye yi di leen topp ba riwaaye yi jeex bu jeexee tàkk nag ñu door a dugg nag ci mas masala bi dox sànq te mooy masalaam zakat waaw mooy masalaam zakat foog naa mooy la la dernière masala bu ñu digge woon ne dinañ ci ñëw mooy bi nga xam ne moo ñu dese insha allah am na beneen si am na beneen <laughs> léegi nii la ci sama xel dem am na beneen boo xamante ne nii ah yàlla baax na dañ koy def ci xajjatul wadaa insha allah mu bu bu Seydina Muhammad ibn Abi Bakr juddoo ñu def ko foofu parce que bon foogoon naa ne bii rek a ci desoon zakat mais bee it ci la woon muy al aqiqa li jëm ci wàllu tudd waaw <laughs> ndaw coïncidence ndax <laughs> dafa am day sànn <laughs> yaa bàyyi noonu dañ bàyyi noonu garaawul hein mooy tudd affaire tudd masala yi ci jëm tudd doom hein ak masala yooyu noonu yooyu boobu yooyu ñëw gun ci dañ ne ci ñëw peut-être ci juddug alxasan seydna alxasan wala alxusayn waaye eh, gisuñu ko loolu gisuñu ko masala nii kon ñaari yooyu rek ñu dese mooy zakat ak alaqiqa zakat nag la ñuy ndax moo nekk ci suñu bunt bii fii nii ñu nekk léegi kon noonu lay demee kon nag dañuy dugg ci riwaaya yi insha allah qaala al imaamul buxaari allah qulu allah <laughs> allah qaala al imaamu al buxaariyu rahmatullahi alayhi fi saxiixihi fi kitaabi al magaazi baabu ba'si abi muusaa wa mu'aadha ila al yaman qabla hajjati al wadaa leer naam leeru al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi mu ne ci saxiix bi ci kitaabul buntu baafi abi muusa baabu buntu ngi baafi yebal yebaluk abi muusa muy abdallah ibn qays al ashariyu abu muusa al ashari wa muaaz muy Seyyidina Mu'aaz ibn Jabal wallahi huwal Jabal Seyyidina Mu'aaz ibn Jabal haamilu liwaa'i ahlil ilmi fil janna yawmal qiyaama Allah mooy yenu drapeau wu boroom xam-xam yi yawmal qiyaama mooy Seyyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne buntu yónnee Seydina Abu Muusa ak Seydina Mu'aaz radiyallahu anhuma ilal Yemeni yónni gi loon yeneen saamu alay saab yeman yónni yaman qabla xajjatil wadaa avant aju tàggatoo gi muy aj gi nga xam ne moom la yeneen time alay saab saab masa xaj ci dundam ci xaj muy ajug l'islam sinon avant ajoon na lool buñ ci àggee dinañ gis euh, yooyu dinañ ko gis insha allah ci xajjatul wadaa euh, umra yi moom gisoon nañ ñaata la umra loolu gisoon nañ ko waaw tuddoon nañ ko bi ñu gis ji ji'rana waaw ah, gisoon nañ Hudaybiya umratul qada Ji'rana ak bi nga xam ne moo ànd ak ci ajam gi muy aju mujj gi aju tàggatoo bi kon mu ngi noon al imaamul kon buntu bi leeral na mbir yi kañ lañ yónni woon Seydina Abu Muusa ak Seydina Muaaz ilal Yaman mooy qabla hajjatil wadaa laata ajak tàggatoo bi aja tàggatoo gi la leen yónni woon moom sayyidina rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi nag mooy premièrement mooy kañ lañ leen kii mooy kon gis nga al imaamul Buxaari tranché na débat bi mooy qabla xajjatul wadaa avant xajjatul wadaa la waaw moom kon eh, mooy ne avant aju tàggatoo gi la ko yónnee léegi ci ban ak sanata ashrin moo tax al imaam al xaafid rahmatullah alayhi mais boo demee ci kitaabu zaka waaw ci kitaabu zaka ci saxiixu imaamul Buxaari bi muy saraab loolu ci Fathul Baari al imaam al xaafiz ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalaani rahmatullahi alayhi mu ne wa kaana ba'su Mu'aaz ila Mu'aaz wa kaana ba'su Mu'aaz ila al Yaman sanata ashrin qabla hajji hajji nabi sallallahu alayhi wa sallam kama dakarahu al musannif fi awaaxir al maghaazi loolu mooy première wax te mooy waxu al imaam al abu aa abu abdillah muhammad ibn ismail al buxaari rahmatullah alayhi kon imaam al xaafis mu ne yónni gu ñu yebaloon Muaaz ilal yaman ca yaman sanata ashrin la l'an dix l'an dix la ko ki nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam yebaloon laata ajam gi moom sallallahu alayhi wa sallam laata ajam gi comme ni ko boroom téere bi ci taalif téere bi daal imaam al Buxaari tudde comme ci kitaabul abi Muusa wa Mu'aad ila al yaman qabla mu ne wa qiila kaana fi awaaxiri sanata tis'a inda munsarafihi min bi isnaadihi ila Ka'b ibn Malik wa axrajahu ibnu Sa'd fi tabaqaati anhu mu ne deuxième wax bi nag waqiila nee nañu waaye ñi ko wax xam nañ ko tax dina leen tudd moom al imaam al xaafiz ibnu Hajar ah, alayhi ridwaanul baari mu ne am nañu ne fii awaaxiri sanata tis'a ci jeexitalu neuvième année bi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu jógee Tabuk mooy ba mu jógee Tabuk ci la door yónni ki nga xam ne mooy Muaaz ilal Yaman Seydina Muaaz ilal Yaman radiyallahu anhu mu ne rawaahul Waaqidi loolu ki ko soloo ki soloo wax ji mooy al imaam al Waaqidi mu ne kon lool ki ko wax mooy al-Waaqidi ah moo ko soloo bi isnaadihi ci càllalem ilaa Ka'b ibn Malik ba mu nuy demee ci Seydina Ka'b ibn Malik waaw kon mooy riwaaya boobu wérul li annaha min riwaayati al-Waaqidi ndax al imaam al-Waaqidi moo ko solo ne bi mu jógee Tabuk la ne bi nga xam ne ci la jóge Tabuk waaye loolu dese na wér mooy wérul léegi te mu loolu imaam Ibn Saad tamit solo na ko ci at-Tabaqaat jële ko ci sëriñam bi daal imaam Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin waaqidi rahmatullahi alayhi léegi mu ne waaye al imaam ibnu Sa'd summa haka ibnu Sa'din annahu kaana fi rabi'i annahu kaana fi rabi'il aaxar sanata ashr mu nekk waaye imaam ibnu Sa'd bi mu soloowee lii ci sëriñam ne sanata tis'a la yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni Seydina Mu'aaz bi mu jógee tabu mu ne waaye moom ci boppam imaam ibn Sa'd nettali na ne yónnik Seydina Muaz ci rabiul aaxir la mooy rabiul thani sanata ashrin la loolu mooy troisième wax xam nga waxu al imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi mooy moom waxul mois dane rek qabla xajjatil wadaa imaam ibn Saad troisième wax bi ne ci da xajjatul wadaa ci dixième année bi la kon mook imaam ibn Saad fii day net day bokk li mu nettali waaye fii dañ fee def imaam ibn Saad dafay définir mois bi ne rabi'u thani la mu am beneen wax boo xam ne moom wax bu tumuranke la mu ne wa qiila ba'thuhu aamal fathi sanata thamaan mu ne ba al imaam al fi al fath ci kitaabu zakaa mu ne am na nag ñu ne ba'thuhu ne yónneek yabaluk Seydina Muaaz ibn Jabal kañ la xewoon aamal fatxi li nga xam ne mooy jamonoy fatxu makka sanata samaan ci huitième année bi ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónne waaye wax ji wax ju tumuranke la parce que lu tax li koy wane mooy li ci kanam xoola imaam alxaafis mu ne wattafaqu ala annahu lam yazal ala al-yamani ilaa an qadima fi ahdi abi bakrin thumma tawajjaha ila ash-shaam fa maata biha waaw mu ne gis nga ñi wax wax yii yëpp mooy ñeenti wax la boo seetloo wax bu njëkk bi mooy waxu al imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi ne avant xajjatul wadaa la mooy l'an dix beneen wax bi mooy li imaam al al al solo ne euh, bi mu jógee Tabuk la l'an neuf al imaam Ibn euh, euh, aaxir la rabi'ul aaxiri fa la xewe muy asaani rabiul aaxir ah, mooy rabiul saani ca la xewe ci lañ yónnee Seydina Mu'aaz mu ñetti wax ñeenteel bi ne samat sanata samaan atum fatxu Makka bañ ubbee Makka at moom la ko yonent mi alayhi salaatu salaam yónnee waaye wax yi nii dëgërul waaw lu tax mooy li ci al imaam al xaafiz teg mooy wane ne wax jii dëgërul ndax dane wattafaqu te dëppoo nañu mooy boroom xam-xam yi yépp ñu wax li ala annahu lam yazal kene seydina Muaz dañul di nekk yaman ilaa an qadima fi ahdi abi bakr ba mu demee yaman gisaatul yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga ba mu ko yónnee nii mu tàqale kook moom moom seydina Muaz keroog la mu mujjee gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kaw suuf comme ni mu ko doon gisee avant mooy moom faa faatug yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaman la ko fekk ca mission ba lan mooy wane ne léegi nga ne ma ah bon taxawal mais <laughs> yow comprendre nañ l'an neuf bi mu jógee Tabuk loolu parce que riwaay imaam al-Waaqidi la da'if loolu loolu loolu loolu nañ mais yow ñi ne sanata samaan lan moo tax nga ne loolu man da ma ne la li tax man da mooy yow yaa yow laa ko waroon a laaj parce que fatxu Makka dama lay laaj fatxu Makka ak ghazwatu Tabuk ban moo jiit ban moo njëkk a xew fatxu Makka ak li nga xamante ne nii mooy ghazwatu Tabuk ana ban moo jiitu ban moo jiitu fatxu Makka njëkkaam fatxu Makka l'an huit la ghazwatu Tabuk l'an neuf la léegi Seydina Muaz fekke na ghazwatu Tabuk wala déet wax ji yépp mooy loolu ghazwatu Tabuk l'an neuf la te est-ce que Seydina bunu jabal alayhi ridwanullah est-ce que fekke na ko walla déet ma ne la waawow baal ma tontul la pour gagner du temps mooy ne fekke na ko kay du moom moo nettali ne yonent bi alay saa keroog ba ñuy waaj àgg tabu hein ba mu ne bu kenn laal ci ndox mi am koo xam ne da ci ñëw laal am ñaar ñu ca naan mu wax leen macha allah an yaqulu après bi mu naan leen suba la ñuy àgg na Tabuk mooy bu fa buñ fa àggee bu kenn laal ndox. moom moo ñu nettali woon Seydina Mu'adh ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon bi ñuy dem Tabuk ni mu doon dagalee julli yi ak ni mu doon boolee du moo ñu ko wax ci xadiis boobu boobu ñu gisoon ah te keroog euh, Seydina Sa'd ibn Sa'd Seydina. Euh, kii ñu kii woon ka euh, Kaab nan ibn Kaab c'est nan ibn Kaab nan ibn Kaab Ubay ibn non pas Ubay ibn Kaab non euh, c'est Kaab ibn Malik voilà Kaab ibn Malik al-Ansari <laughs> voilà moom laa bëggoon a wax <laughs> mu wéy Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mais keroog bi nga xamante ne ni ci la affaire bi am bañ ambar bañ kii ko nu mu tudd ghazwatu Tabuk nga xam ne demuloon bala ko cay fekk fekk ko ci ci ci ay nattu hein xam nga mu ngi doon nettali moo ne ne ci ci xadiisam bu gudd boobu rek hein mooy ci nettaleem xadiisam bu gudd boobu nga xam ne gisoon nañ ko keroog bi nga xamante ne nee na dañoo dem moom demul waaw moom demul comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon nee na yeneen ci mi aleyhi salaam ba mu àggee euh, Tabuk dafa laaj mais ma sana'a Ka'b ibn Malik mais lan la lan lan la lan la Ka'b ibn Malik def mooy gisuma ko ci mbooloo mi maa fa'ala Ka'b am benn waay ci waa banu salima ne ya ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam habasahu burda wa nadaruhu fi 'atabihi ah benn waay ci waa banu salima ne yonent bi alayhi salaam moo Ka'b Ka'b ngay laaj Ka'b ibn Malik kooku daal gis nga yi yéeréem yu rafetam yooyu nekk di ko contempler ko xool yéemu ci boppam aaw boppam ak yéeréem yi yooyu mooy mooy mooy moom ak colkoom ak ak apparence am looloo ko looloo ko préoccupé ba ñëwul àndul ak yow lan la wax Seydina Ka'b ibn Malik nee na fa qaala Mu'aaz ibn Jabal bi'sa maa qult wallahi ya rasulallahi maa alimna alayhi illa xayra fa sakata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw Seydina Muaaz moo tontu woon waa ne ko bi sama xult ne ko ak a ñaaw li nga wax waaw ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam ñun de say Ka'b ibn Malik xamaluñ ko lu dul yiiw yeneen bi alei saatu salaam noppi léegi lool mooy suñu tontu mooy tontu bi ne dañ ko yónni ci huitième année bi te ki ne yónni nañ ko huitième année bi d'accord na ne wattafaqoo te ñoom ñépp daal di lañuy dëppoo ko ne Seydina Mu'aaz ba mu demee Yaman ñibbisi wul dul li nga xamante ne ci la gis yonent bi alayhi salaam dëgg la am na riwaay bu naan ñibbisi na ba gis yonent bi alayhi salaam waaye riwaay boobu wérul comme ni ko al imaam al haafiz ibn Kathiir rahmatullah alayhi tudde ci al bidaaya wan nihaaya rahmatullahi alayhi na xadis boobu wérul wa qad rawaahu al imaamu Ahmad ibn Hanbal alayhi ridwanullah kon tontu boobu jàll na kon leer na kon ñee lan moo fi ne lu fi des mooy ñaari wax te ñaari wax yooyu mën nañoo nekk benn mooy wax bi imaam al-Bukhari wax waaw baabu ba'thi abi Musa wa ila al-Yaman qabla hajjatil wadaa looloo fi ne ak lan ak wax bi imaam Ibn Sa'd daal wax ne ci année boobu la dëgg la waaye moom dafa definiir li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, weer yi kon gennaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis hein loolu di lii ci wàllu date bi kañ lañ ko yónni moom sayyiduna Mu'aaz mooy li al imaam al Buxaari wax qabla xajjatil wadaa avant xajjatul wadaa la ko yonent bi alayhi salaatu salaam yebal waaye yebalu ko moom kese moom yebalu ko moom kese al imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi xadiis bi nag al imaamu Muslim solowu ko al imaam mooy moo xadis bu mel nii dañ naan tafarrada tafarrada bihil Buxaari yu léeg-léeg ñu yem foofu wala ñu ne tafarrada bihil Buxaari yu duuna muslim waaw ci façon en tout cas wàll ni ko nettalee nii kon al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi ci kitaabul Maghaazi ci bunt biñ la waxoon sànq. mu ne xaddatanaa muusa qaala xaddatanaa abu awaana qaala xaddatanaa abdulmalik an abi burda annahu qaal mu ne xaddatanaa nettali nañu muusa mu ne ki ñu nettali mooy sëriñam di muusa qaala mu ne xaddatanaa abu awaana mu nekk ko nettali mooy abu awaana abu awaana moo ko nettali qaala mu ne haddathana nettali nañu abdul malik mu ne abdul malik moo ñu nettali an abi burda mu jële ci abi burda qaala mu ne qaala moom abu burda mu ne xam nga ci riwaay bi boo gisee rek naan a burda wax mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muusa wa mu'aaz dangay naan xadiis ba xadiis bii nag daldiwul jokkaloo dañ naan la sii jokkaloo na <laughs> mu ngi ko jële ci baayam te imaamul Buxaari yi rahmatullahi alayhi ni mu def ba mu ko ëndee ba pare dafa ëndee beneen xadiis boo xam ne ci Abu Burda mooy même affaire bi lay wax di wax ci yónnig Seydina Abu Muusa ilal Yamani ak Seydina Muaad di wax ci loolu foofu mu ne mu ne foofu moom Seydina Abu Burda an abi an abihi an abi mooy abi Burda an abi Muusa al-Ash'ari mu jële ko ci Abu Muusa al-Ash'ari mu andiwaat beneen xadis renforcé ko an abi Burda an abihi moo wax moom Seydina Abu Burda mu jële ci baayam di Seydina Abu Muusa al-Ash'ari mu ne ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jaddahu Aba Muusa ndax foofu jadd bi mooy kan mooy Sa'id ibn abi Burda an abihi mu jële ci baayam mu ne baayam mooy abu Burda muy càllale boo xam ne jokkaloona moo tax imaam al-Buxaari yi mu ne taaba'ahu al-Aqdiyu wa Wahbun an Shu'ba wa qaala Waki' wa an-Nadr wa Abu Daawud an Shu'ba an Sa'id an abiihi an jaddihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu Jariir ibn Abdul Hamiid an Shaybaani an Abi Burda gis nga <laughs> com al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi lool pour wan la ne affaire bi jokkaloo na la woon léegi avançons avançons kon mu ne xaddatana Muusaa qaala xaddatana Abu Awaana qaala xaddatana Abdul Malik an Abi Burda annahu qaala ba'atha rasuulullahi mu ne ba'atha yónni na yebal na rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama aba muusa wa mu'adh ibn jabal ila al mu ne yonent mi alayhi dafa yónni Seydina Abu Muusa moom lañ la waxoon sànq Abdallah ibn Qays al-Ash'ari moom kese déedéet wa Mu'aaz ibn Jabal ila al-Yaman yónni waale ànd ñoom ñaar ñu ànd ak Seydina Abu ak Seydina Mu'aaz ibn Jabal ila al-Yaman leen Yaman qaala mu ne wa ba'atha kullu wahidin minhuma ala mixlaaf mu yónni kenn ku nekk ci ñoom yónniwu leen ñu demandoo ñoom ñaar ci benn contrée benn bërëb ñoom benn déedéet dafa jël région bi wàllu wi gox sàngam ci yaman yaman dafa rëy benn côté bu rëy bi mu mu mu yónni fa kenn ki beneen bi mu yónni fa keneen ki waaw mooy mixlaaf mixlaaf iqlim la mooy iqlim mooy ab région rek foo xam ne fu fu yaatu la waaw am na ñu ne waa Seydina Abu mu kii Seydina Mu'adh moom ci côté jihatul ulya lañ ko yónni woon fi jëm ci wàllu adan ak yooyu noonu léegi kanta ah, Seydina Abu Muusa moom ca sudu Yaman moom kii moo ne woon ci kaw adan jëm noonu ci kaw gi noor bi Seydina Muaz ne ci fa nga xam ne Abu Muusa boog nekk ci suuf Seydina Muusa Abu euh, Muaz ne ci kaw loolu mooy mu yónni kenn ku nekk ci ñoom ñaar ilaa Mixlaaf yónni la ci benn région ci région wu Yaman yi ñu daal di partagé wu Yaman en deux waaw waaye dinañ gis ne yonent bi alayhi salaam gisoo moo tax ñu ne la yónni gu yonent bi alayhi salaatu salaam yónni lenn ci saxaaba yi du ñoom ñaar rek la yónni dinañ gis yónni gu mu yónni kan Seydina Ali ibn Abi Taalibin waaye avant moom mu yónni Seydina Xaalid ibnul Waliid Abu Sulaymaana radiyallahu taala anil jamii moom it ilal Yaman yónni ko Yaman waaw ñoom ñépp yónni na leen Yaman waaye fii ñu ngi ci yónne baaso Abi Muusa wa Muaad wa Mu'aaz ibn Jabal ila yaman kon mu yónni ku nekk ala mixlaaf qaala nee na wal yamanu mixlaafaan ñaari grande région la woon yaman boo xamee yamanestan bii rek presque loolu moo fi ne ba léegi waa Sanaa ak waa Aden xam nga yaman ci boppam ku xam histoire yaman tuuti <laughs> nu ngeen koy woowe yéen ci ñu géopolitique ñii euh, géopoliticiens yi wala ñi nga xam ne dañuy suivre l'actualité rek waaw dinañu xam surtout jamono yi nga xam ne wal iyaazu billah seen guerre bañ fa am réewu jullit yu bari dugg ci ñu ne ci ci guerre civile boo xam ne deux mille quinze xaw ma ba léegi ñu ngi ci da dee yi bari waaw comme que musiba bu ñëwee du yem ci mbir ya mooy bañ faat ancien président ba waaw mbir yi gën a tee dee yi gën takkarnaasi ku nekk jàpp ci ku nekk am koy jàppale wal iyaadu ñépp ne miig toog bomb yi di dal ñee di dóoris ay canon ki ay ay missile wa in taifataani min almuminina qtatalu fa aslixu baynahuma daanaka daanaka doxal ko daanaka kenn doxalu ko wal iyaadu billah boo xawee géopolitique u yaman tuuti mooy yaman biñ ko xam nga yaman dafa yàgg a nekk deux états waaw dañ koo reconstituer yàggul année quatre-vingt-dix yi sinon yaman dafa amoon dafa parti dañ ko def dafa xaaj woon ci deux partie bi nga xam ne mooy capital Sanaa ak car bi nga xam ne capital Aden Aden ñu daal di leen reconstituer nag mu nekk benn benn état mais boo seetaatee problème yi nii am daanaka lool la ñii ñu nga Sanaa ñii nga Aden ñuy fëggante ay bomb ñii di xeexu mooy ñaari région moo tax mu ne waa kaanal yamanu te loolu dafa yàgg mooy même jamono yonent bi alei satu salaam ñaari ñaari façon yooyu ci yaman waa côté kaw gi côté suuf gi loolu dafa newoon loo xam ne lu ñu xamoon la jamono yooyu moo tax mu ne wa kaanal yamanu te yaman nag waaw yaman wal yamanu boog mixlaafaan ñaari région yu mag lañu woon comme niñ la wax yu féete kaw ak féete suuf waaw nee nañ la naa Muaaz nekk ci kaw gi Seydina Abu Muusa al Ashari xam nga moom foofu la foofu Abu Muusa foofu la dëkk yaman la ko la jóge waa Ashari yu ne yaman lañ dëkk waaw gisoon nañ ci délégation yi waa yaman ñëw nañ mooy gis nga waa yaman ni ñu bari te bari ay ay ay ay ay ñu wute ak ni ñu mel waaw al imaanu yaman wal hikmatu yamaniya allah <laughs> waaw waaye li muy nekk wal hikmatu yamaniya wal imaanu yamaan fala alkadaabu musaylima daal di fenke kon mu ne wal yamanu mixlaafaan qaala thumma qaala nee na yeneen ci alei saatu salaam nag ba mu leen du yónni lii la leen wax de yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira allah allah ya du'at al-islami istami'u ila wasiyati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ila abi musa wa mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma wa ila jami'i man da'a ila al-islam du ñoom ñaar rekk la koy dénk de mooy képp kuy wootee ci lislaam yow lii mooy lii mooy li nga xam ne nii nga war a demee mu ne leen ba mu leen di yónni koo yebal ku ne war nga ko bu jógee ci kilifa bu yeblee war naa ka yebal war na ko wax loo xam ne mooy jariñ ñamu fa mu jëm waaw manoo nekk kilifa goo xam ne yow diine lañ la xamee te daanaka say digal dara amu ci sob waaw yeneen bi alayhi salaatu salaam ne leen yassiraa na ngeen yombal fa ma yónni di yaman bu fa kenn ci yéen dem di teengal diine yi déedéet yassiraa na ngeen woyofal na ngeen yombal yombal nag tekkiwul fekk loo xamante ne nii nag man da ñàkk gaa yi naan boo ak ndax seenu tàyyel ñu ne kon nañ ko dindi comme ni mu nekkee tendance léegi nga xam ne ñun ñoo nekk jullit ñoo xam ne da gis atte bu ñëw ñu gis ne jamono bon ni jamonooy doxe te jamono wax naa la dara jamono du changer nit ñee changer ñoom ñoo mujj nangootuñoo doxe li leen l'islam sant nangootuñoo doxe li leen suñu borom subhaanahu wa taala tëral ñu far naan mais atte sàngam moom est ce waruñu ko seetaat parce que léegi affaire yi ni mu demee nag la demee affaire yi daal mooy demee seenu demee ba àtte yàlla yi moom di changer man ngeen fexe fexe fexe fexe fexe ba julli moom nit waru koo mën a def ci waxtu parce que lan affaire yi dafa changer lan moo changer ku changer affaire yi changer wala nit ñi yi sinon affaire yi affaire yi mënoo leen a tudd sans nit ñi. mais nit ñooñu nag ñoo nanguwul tënku ci li yàlla yàlla tëral. subhaanahu wa ta'ala ba pare ñu ne léegi comme que ñun mënuñu cee tënku daal ndax seeni ngànt yoo xam ne foo ngànt la hein Iblis nag di leen rafetal wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum di leen rafetal yooyu di leen ko gëm loolu lii ay ngànt la si c'est valable alors que rien n'est valable là-dessus dara valable lu ci léegi nag ñu ne boo kon àtte sàngam war nañu ko seetaat parce que moo fii mu ne par exemple xoola par exemple am nañu koy wax bon war nañoo seetaat est-ce que affaire u intérêt yii nii nga xamante ne ribal fadle ay intérêt bancaire pour boo jënd kër am prêt yoo xam ne da ngay def te leer nañu banque bi foog mu tegal la ci ay ay ay ay intérêt loolu est-ce que nekkul nga xam ne léegi ni mu demee nga xam ne am kër dafa jafe am dëkkuwaay dafa jafe est-ce que loolu nekkul la seule solution boo xam ne bu boobaa ad-daruraat tubihul mahdurat te bu boobaa ko mu nekk loo xam ne ca booba nag kon te intérêt day far bon dagan ci wàllu woowu dañ naan la hada qiyaasun ma al faariq waaw la mooy qiyaas boobu li ci yàqu daa bari fii muqaabilin naf sa ngi ci mooy di def euh, euh, raisonnement par analogie boo xam ne texte de fene raisonnement par analogie fi muy amee mooy fu texte ñëwul waaw mais bu texte leeree amatul qiyaas la qiyaasa fi muqaabil nas loolu dafa leer mais gaa yu jàng jàngulu di xam-xam lu quelques mots arabes boo leen déggee ñu lay impressionné ñoo lay wax yooyu waaye xamuñu sax maîtriser wuñ sax li ñuy wax waaw parce que bu ñu xamoon jàng usul xam ne qiyaas daa am yu koy yàq te bokk na ci al qiyaasu fi muqaabil nas loolu laa yajuuz di def resonement par analogie fekk dafa am yaxu alquran bu wax wala na bu leer naññ ci ci sujet boobu amatul luñ ci qiyaas jeex na jeex na qiyaas mooy da ngay jël loo xam ne loo xam ne yow gisoo àtte bi bu leer ci alquran lu bees lu xew gisoo àtte bi bu leer mooy dafa nëbbu ci yow ak ñeneen ñi waaye àtte mu ngi ci alquran ndax maa naa fil kitaabi min shay suñu borom bàyyiwul dara ci téere bi moo tax mu ne loolu da koo bàyyi boo bo bu leen lënt lënt yi dikkalee wala ngeen am wute ngeen delloo ko ilallahi wa ila rasul ñi nga xam ne ñoo xam boroom xam-xam yi dinañu def baat bi ci atte yi selon li ñu xam ci diine ji ba génne atte boobu waaw voilà loolu qiyaas ci ñu ko mën a def mooy lii da cee manu la ne ay julli waxtoog bon ni mbir mi demee xam nga bon non loolu raisonnement baatil la intérêt yi kër fii daa naqaree am ak yooyu kan moo la ne am kër farata la ah premièrement dañ naan la yow texte bi moo xaramal riba waaw wa ahalla allahu al-bay'a wa harrama ar-riba bur yàlla moo daganal liñ naan yaxantu xaraamal li nga xam ne mooy riba kon nag manu fii wax a wax a wax a wax a wax a wax ma ne loo fi waxit dañ naan li àtte bi lii la waaw léegi nag chacun est libre de faire ce qu'il veut où et loolu moom lasta alayhim bi musaytir ñun newuñu fi nekk yor gourdin tiim gaay naan leen par force ngeen def lii déedéet waaye it kenn terewuñoo wax àtte bi li mu doon léegi nag buñ ko waxee fa lenn am fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur bu xasee leer nit ku nekk yaa xam sa bopp bu la neexee inna hadaynaahu sabila bu boobaa yow yëgal ne sa borom leeralal na yoon wi de wi nga war a toog léegi nag imma shakira su waaga sant ko te mooy wommatu ci lëm la digal foofu fële moo tax jëf day nekk cant i'malu ala daawuda shukra yéen waa ahla daawud yéen waa kër yonent yàlla daawud jëf jëf jaa ngeen xamante ne cant yàlla la voilà moo tax fa man sha'a falyu'min non euh, liñ doon wax sànq mooy mbir mi léegi lu fi jës inna hadaynahu sabila imma shakira soit nga sant buur yàlla te mooy jëf li nga xam te moom kese mu tax wa imma kafura wala nga weddi mooy nga doxe sa bakkan ak li nga xam ne say intérêt personnel nga nekk nag ci benn jeu boo xam ne jeu de dupe la waaw ngay def politique de l'autruche jël sa bakkan bi naq ko ci suuf si ngir bañ gis jant bi la tiim waaw daganal sa mbir yoo xamante ne nii qad haramahu buur yàlla xaraamal na ko fi kitaabihi wa xaramahu rasuluhu fi sunnati alayhi salaatu wasalaam xaraamal na ko nga ñëw di ko jëfe loolu nag sa la waaw moo tax bu nee yassiraa yombal leen yéen ñaar yow Seydina Abu Muusa ak Seydina Mu'aad fa ma leen di yónni ci Yaman yassiraa na ngeen yombal de wala tu'assiraa te bu leen nekk ñoo xam ne dangeen di jafe ña waaw waaw bu leen fa dem teg nit ñi diine ju metti indil fa diine ju metti waaw boo fi bëggee gëmloo nit ki ne ko bala ngaa mën a julli rek fokk nga tari suuratul baqara déet sawaay bu gaa yi bàyyee julli yow yaa tax waaw wala nga bëgg leen gëmloo ne bon ku fi julli di tari qul huwa yii nii boo waxe ko loo xam ne daal comme si gars yi loolu day war ne lii daal am na lu ci ne ba gars yi nag di jéem def loo xam ne attanuñu ko bu boobaa na jaaleen tooñ waaw waaye it bokk na ci jafeñal fekk loo xamante ne buur yàlla daf cee defuk yomb yomb nga bëgg cee defi xat-xat waaw parce que yow yow gis nga ne rek yow sa bakkan daal àndul ak loolu nga bëgg cee defi xat-xat ngir gars yi ba ko waaw wa man azlamu mimman iftara ala allahi bu boobaa liy dal ci loosu kooku mooy anak kan moo dàqa tooñ te kenn dàqu la tooñ ki nga xam ne mooy sosal buur yàlla ay nar mooy lan jël àtte yoo xam ne buur yàlla dagan mooy tegu ko yow nga bëgg koo teg nit ñi jël yu mu daganal nga bëgg koo xaraamal nit ñi parce que yow loolu mooy say penchant ci la jëm wala gis nga nit ñi di ko def neexu la nga bëgg leen a génneel fii ne leen loolu dafa xaraam qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladina amanu fi lxayati dunya xaalisatan yawma alqiyaama buur yàlla nee na waxal ana kan mooy xaraamal taar taaru buur yàlla yi nga xam ne moom la daganal jaama mi wat-tayyibati min ar-rizqi ak yi nga xamante ne nii ay wërsëg lañu ay xéewal lañu ci li nga xamante ne nii mooy euh, mooy mooy yi euh, nga xamante ne nii ngeen mooy at-tayyibaati min ar-rizq yi nga xamante ne mooy yu teey yi nga xam ne mooy ci xéewal yi mu leen defal ci wërsëg kan mooy xaraamal loolu mooy ku la ko nar a xaraamal loo mooy waajooju daf laa bëgg a tooñ moo tax am na ñoo xam ne dañuy confondre entre waran al wara'u ak al xalaal mooy liñ naan waa ji dafa sàmm waaw moo tax ñenn ñi yenn yenn yenn yi nettali ci yenn sëriñ yi ñàkk xam la bu doon dañ koy nettali sax ngir pousser nit ñi ci ci ci wara sàmm ak yooyu mais sax ñu ne waaw mais nga bëgg koo éri e, e, e, kii teg ko mu nekk règle boo xam ne ñépp ci lañ war a doxe loolu nag moo amul waaw loolu moo amul yow buñ la nee fii mu ne manoo fi ñëw xaraamal lekk lu ëpp ñeenti mbiskit parce que rek dégg nga ne sëriñ diw moom ñetti mbiskit la doon lekk léegi nga bëgg a ñëw mel ni imposer nit ñi ne leen yéen kon lekk moom bu leen ci weesu ñetti mbiskit non non non déedéedéet diw de nettali lañ ne moom de am na benn xar boo xamante ne nii walla benn bëy woo xam ne ci kër gi la ne woon génn benn bés ruur toolu jàmbur walla lekk euh, euh, euh, yëfi jàmbur ba mu ñëwee. daf ko rendilu wala xaw ma lan daal lu man di saraxe ko wala yooyu wala meew ma dootu ci naan ak yooyu loolu manoo cee tëb ne xar mi xaraam na gars yi lekk xar moo xam ne noonu la mel xaraam déedéet loolu manoo ko wax mooy li ñuy jëf ndax sàmm loolu manoo ko eh, eh, def ko ab règle pour ñépp waaw xoolal ah, nettali bi ñuy nettali al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ah, dañuy nettali ne dafa am benn am ku ñëw dafa am ku ñëw doon ko doon def bëgg mu ubbee ko ci dara bëggoon mu fatwaa ko fatwaa ko ci dara doon ko laaj ay question masala ah, Seydina al imaamu Ahmad daal di ne loolu doom dara newu ci mooy wi ñu ko waxee affaire bi mu ne ko loolu dara newu ci loolu dagan na euh, fekk euh, bu ma juumul euh, da doon wax ne gaa yi ñoom dañ doon fóot guddi gi wala am na daal lu ñu doon def guddi gi waaye am na yenn façon euh, bu doon tey dañ naan mooy jamono lampe tempête wala yoo xaman mooy lampe yu mel noonu ba ay éclairage comme yii ñoo am ne mais yu mel noonu yoo xam ne waa nguur gi ñoo ko doon yor ci guddi gi di ko leeral yenn bërëb yi ak yi nga xamante ne nii bon en tout cas jógewul ñoom seen kër amaana lampe keneen la muy leer seen kër ñoom wala bu nguur gi. Euh, ñoom nag ci loolu lañ doon niitloo ngir def li ñuy def ñu ne mu ne leen lool mu ne loolu dara newu ci bi mu tontoo ba ba gaa yi laaj dem ña toogoon ak moom ne ko ah kii mbokk Rabi'a la de ne ko kii nii Rabi'a mooy ma mooy mbokkam la al adawiya mooy sayyidatu Rabi'a menn jaamukatu yàlla bu màgg boobu ta ta ta siiw mu ne woowaat woowaat leen waa ji mu ñëw waa ji ñëw mën a ko yéen mu ne ko kantaa ci yéen moom loolu dafa xaram parce que yéen seen kër la war a génne waaw mooy ak sàmm yéen ci seen kër la jóge mais loolu gis nga ni mu kiiwee parce que kii la parce que dafa am ñoo xamante ne nii ah, ñoom yemuñoo ñépp waaw ñemuñoo ñépp mooy loolu xam nga doonul woon règle boo xam ne danaan ku ko mas a defa ku ko defati rek loolu loolu dafa xaram kon loolu lu ama am solo la te ba te jara bàyyi xel kon yassira mu ne kon yow seydina abu muusa ak seydina muaz ibn jabal yassira na ngeen yombal wala tu'assira ta bu leen jafeñal waaw ta bu leen jafeñal waaye kon insha allahu taala suñu waxtu jot na kon ci jotaay bii ñëw ñu àggale ba léegi kon ñu ngi ci baasu abi Muusa wa Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu ila al-Yamani ci saxiixu al imaamu al Buxaariyu kon ñu teg suñu loxo sum finna summa qaala yassira wala tu'assira yonent bi alayhi salaatu salaam di leen dénk bi mu leen yónnee ne leen yombal leen tabu leen jafeñal léegi nag ana lan moo ci tegu inshaa taala